أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحانك عدد من قالها من خلقك سبحان الله سبحان عدد من لم يقلها من خلقك والصلاة والسلام ala fatxatil futuxaat wa xaatimi xatmatil xitamaat mawlana muhammad afdal mawjudaat wa alihi wa ashaabihi saadaat wa baad fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow borom bi subhaanahu wa ñu ngi lay kañ di la bàkk di la jiin di la delloo sag yàlla di yen war suñu buum njaam du sikk di raam di pat-pati sa kanama màggaay bi di yeesalaat njébbal ne kenn du buur ku dul yow yàlla yow yàlla yaay ki pekkeew dara nexalu la ci kumpa yaay ki ndar kepp dara làquwu la yaay ki guddil yaay ki bëccëgal yaay ki subaal yaay ki ngoonal kaw yoo yàlla la penkook yoo yàlla la bët saalum gànnaar yoo yàlla la yaay ki nawetal yaay ki nooral yaay ki cooroonal yaay ki lollil ñi fi ne yaay ki leen fi ba ñi fi jóge yaa fi jëlee kenn amul sañ ci yow kenn amul coobere ci yow yaay borom coobere yaay borom nommeel boo nangoo bañab kenn dootul jëriñ waaye boo ne déedéet waaw kenn dootul jëriñ ñu ngi lay sa doole yu fés yooyale sa kàttan yu diiga diig yooyale yàlla bu mu dakk mukk di walangaan di walwali di baawaan ci kaw ngeen ci mbindeef yi te mooy mawlaana muhammad sallallahu jëmm joo xam ne cappaacooli la ci mbindab yàlla gi fii ñu toll ndar képp lu mel ni muhammad amu fi ba mbindab yàlla tàmbale ba léegi lu mel ni Muhammad musu fee jaar daa iman abadan ku mel ni Muhammad dootu ñoo jamonooti soof na yàlla xewwi na ci yàlla munatul na ci yàlla ci dogu yi boppam lu melaat ni Muhammad di am sallallahu alayhi wa sallam ku yéeg ci moom nga jaaree ku yegg moo la tingoom ku ñemeñ moo la ku feesle moo la sottil ku rembetal mooy kila la taataanal sallallahu alayhi wa di ñaan loolu yàlla na wéy ci saxaaba yi yàlla na wéy ci taabiina yi wéy ci taabii taabiina yi wéy ci mboolem salafu saalix bekkeer ak yàlla di dajeg ay jaamam yowmal qiyaamati yàlla bés boobu yàlla boñ ci gàccel bés boobu di yowmal qiyaamati yàlla bu ñu gàccee fekk suñuy kilifa yàlla bu ñu dem fekk leen ñu gàcce wu yaa rabbi taxawaay yowmal qiyaamati yow yàlla darajey bés bi yàlla na nga ko oyofal suñu kaw xataayu bàmmeel lëndamaayu bàmmeel tëddaayu bàmmeel ñu ngi lay ñaan ci ormay bés bi yàlla na nga ko oyofal suñu kaw bu ñuy dajak yow yowmal qiyaamati yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla na fekk toppatoo ñu dara ya rabbi nga yombal suñu jéggi siraat ñu ànd seydina muhammad daagu jëm aljana yow yàlla yàlla ba tax suñu yaakaar ñu ngi ci bés bés boo xam ne bés bu bésu la bés bu bésu la yow mun ay wa mun bés bu bésu mooy lan mooy bés bi nga xam ne ci mbindab yàlla moo njëkk a feeñ di bés ci mbindab yàlla moo njëkk a feeñ di bés ndax kaan allahu wala shay'a am ñett yu azalul awal azalul taani ak azalul taalit azal gu njëkk ga mooy ahadiya azalu ñaareel bi mooy waxdatu asalu ñetteel bi mooy waahidiyatu ahadiyatu waxdatu waahidiyatu azalul awal azalu taani azalu taalit azalul awal mbindeef amu ci cër azalul awal mbindeef amu ci cër du saalihiin du waliyu du nabiyu du rasul du malaikatul muqarrabin du taastati du maastati du baastati du maytatiruun du safalata kenn ba kenn boolo jeex amul cër ci azlul awwal moo tax ba yàlla di wax ci qul huwa allahu ahad ahad boobu yàlla nanguwu cee def alif ak laam déedéet yàlla di wax azlul awwal dafa qul huwa allahu ahad la la andiwul alif ak laam nakira la du maarifawu mukk yàlla naka la dikkee yàlla naka la nexee yàlla nu mu formé woo yan élément ñoo dajaloo doon yàlla yan facteur ñoo présenté wu ba doon yàlla déedéet ahadun du am alif ak benn mbindeef amu ca cër benn mbindeef amu ca xam-xam wala ngaan la képp ku ko soobu mu yóbbu la géej nga lab dootoo nekkati moo tax xalaat waru faa yegg moo tax yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne tafakkaru fi xalqillahi wala tafakkaru fi zaatihi fa xalaat leen ci mbindaafoonu waaye bu leen xalaat ci jëmm yàlla ji kan la fan la naka la kañ la mu ne fa taxliku kon da di alku du nitu yàlla du waliw du nabi du rasul foofu moom yàlla rek tajalli zaatihi li zaatihi fi zaatihi bi zaatihi min zaatihi ila zaatihi an zaatihi ala zaatihi kenn amu ci cër qul huwa allahu ahad kooku ahadiya mooy azalul awwal ah, kon mooy ahadiya ahadiya azalu taani mooy alwaxdatu seq seqeeku yi moom yàlla feeñal alxaqiqatu al muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam boo ne yàlla rek mënoo ci te kenn ku dul muhammad mooy waxdatu waxdatu mooy feeñu gi mu feeñu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw moom yàlla ba mu jëlee xaahuut jël laahuut ci ahadiyaam mu jël jabarut daal di ko jox sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu xam kenn xamu ko kenn dootu ko xam li mu gis kenn gisu ko keneen dootu ko gis fi mu toll kenn tollu fa kenn dootu fa tollate ak loo naw sawaay ak loo naw sa bu ñëpp toogee mu toog moom ngay séen boppam ci kaw bu ñëpp taxawee mu taxaw moom ngay séen mu tiim leen bu jógee ci lu wow dafay tooy ba mel ni sondel bu ruy jeexitu tànkam dafay des bu jógee lu wow dafay bañ mu nappaaje bu jógee lu tooy dafay bañ tànk Seydina Muhammad nappaajo dafay wow ba da ngay dem fekk mu nekk aw wogg musta tufli sallallahu alayhi wa sallam musta xaax ndiku sallallahu alayhi wa sallam weñ musta tong ci kawam jur musu koo daw musta gént lii génn ci góor di génn ca moom bu demee fi doomi aadama di dem muy sutura bu ndaw wala sutura bu mag boo dikkee doo fa fekk dara ndax suuf si daf koy barkeeloo ngir ëllëg bu mbokk ci cëru safara waquduha an-naas wal hijaara u'iddat lil kaafiriin suuf si daf koy barkeeloo teel ko naan teel ko won ngir bu ëllëgee bu mu doon gox ci goxi safara yi lii mooy al alwaxdatu mooy azalu taani Seydina Mohamed dong moo yor li fa ne Seydina dong moo ne lam fa ne moo tax eh, nit yàlla ku baax yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi di bàyyi alaaji Omar Ndaw ci Daaru Salaam Ñooro nit ku dënnam feesoon ci yàlla ba muy xuus ci géej yi benn jàkk jàkkaalu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom bàyyi alaaji Omar Ndaw dafa ko ne rek xumta uhaydu te uhaydu ñaar fukk ak ñett la wax waxdatu ñaar fukk ak ñett la nanguwul wax waxdatu nitu yàlla la mu ànd ak teggin ci kanamu Seydina Muhammad mu ne ko xumta uhaydu uridu boobu du tafsir di ci naxwu yéen ñu jàng grammaire du tasxiir yow kott yaa fa nekkoon yàq sa borom di borom subhaanahu wa taala xumta uhaytu xumta kon dafa na jàkk gis Seydina Muhammad azalu taalit azalu ñetteel ba ci la yàlla defee waahidiyatu ci la feeñoo nag ci yonant yi li ko tàmbali ci aadama alayhi salaam ba ci isa mi ci Muhammad téeméeri junni ñaar fukki junni ñeenti junni ci yonante kenn ku nekk nag am nu mu la fee am nu mu la feeñoo mu feeñ ci lanbiya u yi feeñ ci mursaliina yi feeñ ci waliw yi feeñ ci saalihiina yi feeñ ci sëriñ si kenn ku nekk am na mu feeñoo ci yow békku dul jullit sax ci ñetteel bi am na nu mu feeñoo ci yow appareil bi ñu ne tubaab ko defar wa allama adama al asma kullaha ba muy defar aadama rek la dugalaale appareil bi génération bu ñëw rek li tolloog yow feeñ avion naaw ñu ne tubaab defar na avion déedéet yàlla li mu dugaloon ci aadama la ñu yore ay kalachnikov di tiire ne Mikhaël kalachnikov moo ko njëkk a defar déedéet wa allama aadama al asmaa kii moo njëkk a defar portable fu mu ko jëlee ba muy judd wëñ moo gën a tuuti dikkul ci ndikkam li mu ko defaree fii la ko fekk wa allama aadama al asma kullaha ci la yàlla feeñalee bakkan yi muy tajalliyaat googu nga xam ne moom la ñu tuddee bii kaana maa kaana oo bii yakuuna maa yakuuna dafa xaj fukk la beneen bii bi bii kaana maa kaana boo boolee ñaari fukk ak ñaar mu jox la ñaar fukk ak ñeent ñeent ak ñaar muy juróom benn xalaqa samaawaati wal ardi fii sittati ayyaamin juróom benn fan yaa ngi noonu xalaqa samaawaati fii sittati ayyaamin boo demee ci mathématique riyaadiyaat dafa am lu ñu tuddee algebre lu ñu tuddee tadaaxulul arqaam lim dafay wax lim dafay wax ñiy jëfandikoo service de renseignement agents secrets yi service judiciaire yi courrier diplomatique yi du ñu bind par A B C déedéet ñu ngi bindee par chiffre ñi koy firi ñoom la ñu tuddee chiffreur yéen ñu jàng tubaab président bi bu doon bind gouverneur bi du ko bind par lettre bonjour wala bonsoir danga gis mu def deux def L euh, def trois fale def fale quatre-vingts def fale neuf yow boo ko xoolee nga ne lii de numéro otowaay la wala numéro portable bu rot la déedéet fekk am na secret bu jóge présidence mi ngi jëm ci gouverneur te ñu ngi ragal mu tàbb ci loxo ku ko siiwal te bëgguñ mu siiw lii la ñu tuddee chiffre ki koy traduire moom la ñu tuddee chiffreur yéen ñu jàng tubaab ambassadeurs yi seen lettre ci lii lay demee diggante président ak président seen lettre ci lii lay demee diggante buur ak buur ministres yi seen directeur de cabinet yi attaché de cabinet yi euh, militaires yi seen service de renseignement yi gendarme yi policiers yi lii boo demee am na lu lu ñu de gadget dafay wundeel comme disque boo joxee sa code rek ñu jàng sa lettre sama code nangam la ñu jàng sa lettre te fekk ay numéro la de waaye ñu bindaat ku mu doon alphabet kon lim dafay wax hmm? dégg nañ ko lim dafay wax fànn yi boo ci duggee rek eh, danañ dem ba soupçonné la foog ne kii dafa am jokkoo ak ay nit waaye li alquran daf ko wax sa naktu ma qaddamu wa asaarahum li alquran moo ko wax sanaktubu ma qaddamu wa asaarahum haadihi min al ulumi al ki ko xam-xam na ko ki ko xamul réeréer na ko da nga tiim numéro ni foog ne numéro téléphone nga for bu réer waaye déet ndekk lettre bu jëm bërëb la buñ jo buñ jotee code bi rek bind ko kon yàlla dafa ne bii kaana maa kaana wa bii yakun maa yakun benn baa moom la ñu tuddee nuqtatul intilaq boo wotee bopp doomi aadama danga gis benn bërëb mel ni boo dikkee ci ndox muy wàcc ci kan nga gis bopp doomu aadama bu ñu ko wotee nel buy saxaar danga gis benn bërëb buuron kawar yëpp daal di fa daje ah? ñenn yi ci seen der lay am ñenn yi ci seen nopp lay nekk ñenn yi ci seen làmmiñ lay nekk nga gis li fi mu fasoo ku mu nekk ci noppam lu mu dégg rek yàlla nangu na ko te dootu ko fàtte ku mu nekk ci bëtam lu mu xool rek jeex na loolu sotti na ku mu nekk ci làmmiñam lu mu wax rek day nekk gisuleen bàyyi sëñ Fallou radiyallahu ta'ala anhu ah sëñ Fallou radiyallahu ta'ala anhu yal na yàlla tax ci barkeem lu làmmiñam tudd rek nekk na keroog maa ngi koy tudd fii ci jumaa ji lu taxoon ma tudd ko dafa am ñu demoon Touba seeti ko ndeke seen billet aller retour dong la ñu yore ñu dem fekkuñ ko fa mi ngi ca tool ya chauffeur bi ne fii la ñu waxante woon fii laay yem ñu saraxu ko mu nangul leen bañ demee ci sëñ Fallou ba giseeg moom radiyallahu ta'ala anhu ne ko ah chauffeur bi nag nan nga ko ñaanal de oto jàmbur la yore di ko dawal te Touba la ñu waxante woon fa la waroon a yem waaye moo ñu andi ci daara ji fii xam ne ni mu tudd waaye nitu yàlla mooy mooy defee noonu mu ne ko noo tudd waay mu ne ko mayoro mu ne ko yoral mayoro yoral waa ji dafa dem ay camion ay car ay taxi mu dawalatut kenn waaye dafa yore bañ koy dawalal lii la ñuy tuddee nuqtatul intilaq kenn ku nekk fi mu nekk sa cër lu mu sotti rek lu mu dogg rek loolu sotti lu mu dogg rek loolu sotti euh, ñi seen nopp ci lay nekk euh, ñi ci seen làmmeñ ñi ci seen tànk fu ñu teg seen tànk yàlla barkeel ko ñii lu ñu teg seen loxo yàlla barkeel ko ñii lu ñu lomb yàlla barkeel ko kon keroog la nuqtatul intilaaq am mooy tomb bi nekk ci bismillah rahmaani rahim moo te doo gis araf bu boot alif mu budul moom tomb ba nuqtatul intilaaq la alif ba ñu tudde ko aliful wusul ci nga yegg ci yàlla moo tax ñi naan marifatu billaahi amul euh, xam yàlla amul gis yàlla amul li yéemu mooy gisuma yàlla lii la jullit war a rusa wax gisuma yàlla ana lu nit mën a gis lu dul yàlla ku baax ki di Maodo Malick si yàlla na yàlla taas ci barkeem nee na budul woon jaam yi seen dengi dengi yi seen sikk sàkka yi budul woon li rax ci seen jëmm yi boo ne jàkk rek gi da yem ci yàlla waaye jëmm ju tilim ah tournevis bu am maas goo xam ne kawsu la du mën a mas waaye weñ weñ bu ñu dajalo rek ñu maas ruuxu sell na yaram sell na dañuy tëbbante ni ruuxu di gisee yàlla noonu la ko yaram di gisee ruuxu du keneen ku dul yàlla wa nafaxtu fiihi min ruuhi yaa boobu lan la yaaw mutakallim min ruuhi sama ruux bi laa dugal ci nit wa nafaxtu fiihi ma ëf ci nit ki min ruuhi kon gis yàlla lu am la gis yàlla lu nekk la waaye nag euh, nit ki fi nga toll nangul ne fa nga toll bul gàcceel sa boppu ne lii munta am neel man yegguma fa xawma ko waaye lii amul euh, déedéet kon dégg nañ kàddu gi kon alif boobu mooy aliful wusul al wusul ila allahi azza wa jalla nuqta ba di tomb ba di nuqtatul intilaq ci la yëngu-yëngu bu mag bi feeñee ñu ko tuddee big bang ci anglais big bang big mooy lu ngand ngand bang mooy explosion boo xam ne gétti na xel ci la planète yi feeñee étoiles yi ci la feeñee glaciques yi orbites yi comètes yi géej yi doj lépp ci bés bi la xewoon mooy bés bi njëkk ci bésu yàlla yi kon li ma leen di dajale du dajaloo ngir mbooloo déedéet du dajaloo ngir tur waaye dafay bés bi nga xam ne ci lañu sosu woon du bés ay jël jël ay pot di ko tëgg du bés boobu dem nañ ba tubaab yi di ko tuddee fête des voleurs fête sàcckat yi foo denc ganaar ñu génnee ko foo teg sa beñuwaar ñu jël ko foo teg sa fourneau ñu jël ko góor ñi sol mbubbu jigéen jigéen ñi sol mbubbu góor dafa araam dafa araam jël ay doomu taal diw sa kanam di këpp ay bool jël ay tibb teg ci kaw bu bët setee ñu xóoyal ñu naan yaa ngi jël microbe dem di konkongi ay buntu di dóor ay satala di dóor say buntu nekk déedéet yooyu ay aada la yoo xam ne dañ ko fay fekk waa nañu def li nga xam ne moom la bés bi soxla daje gi yépp lan la mooy wa zakirum bi ayamillah fàttali leen fanu yàlla yi ñu xam bés bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp ko waroon a bokk màggal li ko tàmbali ci San Francisco ca pegg bële Amérique wala Los Angeles ba ni nga yeggee New York traversé géej gi di océan Atlantique ba ni yegge yeggee Dakar fii waaye ni nga yeggee ci Mogadiscio ci Corne d'Afrique ci Somalie waaye ni nga ba yegg ci Sanaa ni koy ca Yaman jéggi géej gi ba ni nga yeggee ca New Delhi ci Inde ba ni ngay yeggee Jakarta ci Indonésie ba ni ngay yeggee Sydney ca Australie lii lépp ñu fiy wax ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah mi ngi fi boo jëloon ci kaw suuf noonu lay mel lii yaatuwaay bi dong laa tudd kon bés bi dañ ko war a feeñal wa zakirum bi ayaamillah bésu yàlla yi bi ci bésu woon ci bés yi mooy bés bi di bésu tam xarit moo tax bés bu njëkk bi neewuñ mooy tàmbale at bi waaye ñu ne tey mooy tàmbale at bi ngir nuqtatul intilaaq bi nuqtatul intilaaq bi di fukki fan ya wal fajri wala yaalin ashr fajr infi infijaar al infijaarul akbar explosion bu mag boobale infajara explosé na wal fajri yàlla ne wallahi giñ naa ci doole bi ma dóoree bés bi ba lépp daal di ca feeñ li dëkkee kër kaw ak suuf njanaaw yi njaay àll yi kiyaaf yi njuuma yi jinne yi kondorong yi nit ñi ci hypomodère ya ah hypomodère amatul benn mën na toll ni jumaa ji ay dinoséros ay mamouche ba wàcc ci micro virus virus gën a tuuti nga ko xam ne microscope bu électronique dong moo ci mën a gis lépp ci bis bi la ko yàlla feeñaloon wal fajri doole bi ma doole bi ma weqee ci waxinu nit doole bi ma dànkaafoo doole bi ma jëñee doole bi ma jëñëxee wal fajri ba lépp daal di feeñ ci bis bii di bisu tamxarit wala yaaleen ashri fukki guddi yi ko jiitu muy ca ahadiya ca wahdatu ba ci waahidiya wa shafi wal watri lépp def naa ko muy ñaar man kenn man may condom di yàlla aadama amul ndey ak baay ñun kenn ku nekk am na ndey ak baay tollanti nañ ko xawaa jóge ci góor jógewul ci jigéen isaa jóge ci jigéen bu jógewul ci góor nawet noor cooroon lolli penku sow bët saalum bët gannaar lu nekk am na lu ko tollanti wa shafi wal watr yàlla dong mooy witr bés boobu ba yàlla dajale mbindeef yépp ñu mel ni ay microbe mel ni ay sanqaleñ mel ni ay ndenqaleñ sànqaleñ xam ngeen ko mooy melentaan bu tuuti bi ndenqaleñ mooy pepp suuf bu tuuti kolentaan boobale sànqaleñ ndenqaleñ duñu benn ci wolof luy luy dox la am ay tànk dana di màtte sax ndenqaleñ mooy suuf su sew soosu nga xam ne loo faxasu mu des ak yow mbeeñ dafa am salañ am ndenqaleñ am yàlla dajale jaam yépp ñu mel ni ay ndenqaleñ mel ni ay sanqalañ ci la xàccee jëmm aadama taxawal ko dugal ci xaqiqatul muhammadiya mu ne yéeg leen ci kaw bakkan yépp yéeg ci kaw aadama ñii fare ndeyjoor yépp ay góor lañu ñii fare ay càmmuñ yépp ay jigéen lañu yàlla ne leen alastu bi rabbikum du man maa yor mbir yi ah xaalu bala gi nga baa di kar na de xaalu ñu ne bala ankay du man maay seen boroom maay ki sàkk maay ki amal alastu bi rabbikum bi rabbikum la wax xaalu bala ankay mooy baabi di kaat ci bismillah di secret boobu la muy nuqtatul ki njëkk na balee mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ku baax ki di xadimu rasul euh, Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba yal na yàlla taas barkeem mi ngi ñuy fàttali bés boobale ne salli wa salliman ala man qad ajaaba bi bala yawma alastu awwala qabla zawi takallumi yal na yàlla fayal ki nit ñaa jàng xasaayid yi rek di ko romb waaye li mu ci jublu sax xamuñ ko ñenn ñi te xasaayid yu bari Sëriñ Tuubaa ñaan la ci zaahir waaye ndigle la ci baatin fi muy naan ci misaal ma joxe ko yàlla yàlla na nga wàcce xam bërëbu réer yàlla na nga wàccee ñàkk bërëbu am mooy dem leen jàng nga réer jóge fi dem leen liggéey ngir ñàkk jóge fi waaye nga jàng ko tufli ko ni def nu des na de wa anzilil ilma makaanal jahli waaw wàcceel xam-xam bërëbu réer dool na nga tufli ko nii de sango nga saafara bi génnal doxantu nga da dajeg wërsëg waaye nga sangoo saafara si yéeg ci kaw lal bi daal di ngoon ko tegalante sa tànk yàlla mun na laa may waaye dafay ruus kii dox ci mbedd bi wala du noonu insha <laughs> Allah waaw sangoo sangoo nga saafara bi sëñ bi saafaraam bi baax na lool waaye génnal nga sabab lu ji li kulli shay'in sababun sangoo nga saafara si génnal nga dox ci mbedd yi da daje ko naan ah góor gi maçon nga menuisier nga waa waaye nga sangoo saafara yéeg ci kaw laal bi teg sa ñaari tànk ci kaw yàlla mën na laa may waaye dafay kersewoo ki génn di wuti hmm? dégg nañ kàddu gi moo tax yonte yàlla Muhammad eh, sallallahu alayhi wasallam mooy aslul usul cosaanu cosaani mooy gongeekuwaay mbindee fi moo tax jëmmam ji noonu la ñu bindee nit Muhammad miim la ak xaa dem dellu bu dee ci xaal pulaar la ñu ne xaa cewdo miim xaa cewdo miim deel muy miim xaa dellu miim deel bopp bi mooy miim bi boo ko xaccee mu jur baat bi aa dem dellu bi mooy ñaari loxo yi beneen miim bi mooy kàmbu dënn bi ak biir bi deel bi mooy ñaari tànk yi xaqiqatul muhammadi yi ñëw moo tax ku jëm safara dañ lay soppi jox la melokaan mbaam xuux waaye doo duggee melokaan bi ndax lii xaqiqatul muhammadi yi la moo tax mbaam xuux baaxul araam naa lekk ku ko di lekk balaa ngay dee sa sa tuñu suuf dafay bàyyi dootoo ko mën a yéegalati sa tuñu suuf dafay bàyyi dafay dem ba sa xefu suuf bi tamit dafay bàyyi dootu mën a ñeppeeti dafay dem ba sidit bi tey ndongam li ñu tuddee colonne vertébrale yéen ñu jàng tubaab dafay bàyyi ko doo dootoo mën a siggi taxaw ni da ngay sëgg rek ñu ñaan julli di dañoo amul njëga moo tax ñu naan mbaam xuux dafa araam moo gën a seer mbaam xuux dafa bon rek wala ma xinziir maa ngi sant yàlla maa ngi jël aaya maa ngi am doom buy yeggale euh, suma sago ñëpp mel noonu ëllëg bu ma nekkatul ci jotaay bi fekk dégg ngeen gis ngeen xam ngeen dangeen mën a demal seen bopp yal na yàlla fay leen yaa rabbi cëriñ kenn du ko doon cëriñ dañ koy jàng rek bañ ko tàmbalee def ndoon na rek ci la musiba ñëwee tey li gën a yées li bandi doon def tey sëriñ koy def tey mhm. wallahi neexul wax waaye ña seen baay doon toog ci min baree di waare tey ñoom ñooy toog ci tribune yi ñuy mitin waxtu julli yëpp mu koy faat ne ne doomi nit yàlla la sëtu nitu yàlla la mooy dem ci terrain bi di joxe coup d'envoi match mooy invité musicien bi naan ko ci yoon gi nga nekk ñaanal ñaal ci wéy ci ci bisu gàmmu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii jëfu nit ku baax la nit ku baax liñ ko xamee mooy soññaate jaajjaate joxe ndigalu yàlla yi wax tere yàlla yi ku nekk ci lu baaxul nga maslaanteeg moom bekkaru muy bàyyi comme juuroo ko jàngaloo ko boo ne ko kattit mu daw la ndax ko ndànk-ndànk ba mu ñëw waaye di rafetlu nag la muy def ba mu gën cee sóobu di mooy yàlla ba yowmal qiyaamati mu texe di lii baaxul alal bu mu ko yóbbee kenn nit ki mun nga ko corriger ci say feem fekk doo yàq am na benn góor gu ganasi woon ku waa ku baax ki bu ñuy lekk dafay tu la waaye dafay tuur ceeb rek mel ni loxo bi daal sendal la dafay tuur ceeb bi rek xale yi daal di wax ku baax ki ne ko ah góor gi de li muy tuur ci ceeb mun na suural nit de mu ne ko waaw mu ne ko mu suba xale yi foog ne dafay dóor góor gi wala daf koy dàq wala def koy génne kër gi ba lekk jotee rek mu àndaale ya benn yar teg ko teg ñu teg ceeb bi mu jël yar bi jox góor gi ne ko sama xale yi nag ñoom bu ñu tibbee lay jëm seen gémmiñ moo gën a néew lépp dañ koy tuur rek ku ci defati loolu rek ne lii daal ci kawam ah xam nga góor gi du dóor boppam waaw ci la bàyyee tuur ceeb ci la bàyyee tuur ceeb kon da nga mun a yar nit ki éduquer ko xacc ko ba mu doon nitu yàlla ba mu bokk ci góor yàlla yi ba mu set ba mu sellal fekk xeex amul xuloo amul nekkoo di ko encourager ba muy wéy ci lu bonam la wala di ci keneen di ci wéy yal na yàlla dimbalañ kon tey mooy bés bi njëkk am ci mbind mbindab yàlla bi dégg ngeen li ci sëñ Touba wax radiyallahu taala anhu waaye dégg ngeen li ci yàlla wax wal fajri wala yaalin asr wa shafi wal watri fukki fan yii balaa muy ñëw yàlla ci la waxee ndax du man maay seen boroom am na ñu wax ñetti yoon ne ahanka yaay suñu boroom mooy ñuy judd ci lislaam màgg ci lislaam dee ci lislaam yàlla nañu ci yàlla boole am na ñoo xam ne ba ko yàlla waxee ñaari yoon yépp tontuñu ñetteel ba ñu tontu mooy ñiy judd ci lislaam mooy ñiy judd ci weddi yàlla màgg ci weddi yàlla mujj a tuub nekk ay ci siraatul mustaqim yal na ko yàlla bari yaa am na ñu waxoon waaw noppi wey noppiwaat mooy ñuy judd ci lislaam murtad dugg ci yéeféer dee ci yéeféer yal nañ ci yàlla musal am na ñu wax ñaar yépp daal noppi ñetteel ga ñu wax mooy ñi judd ci yéeféer màgg ci yéeféer dee nekk ay jullit lii yëpp ay xaqiqa la ci yàlla ci la yàlla ne nag wonnante leen ruuxu bu góor jóge ndeyjoor dajag ruuxu bu jigéen bu jóge càmmooñ lu ñu bokk séddoo rek bu ñu dikkee àddina ñoom ñooy dajaloo doon jëkkër ak jabar jur doom boobale bu dee chinois bi la ak séeréer bi ñoo ko wonnoon ci azal fokk chinois bi takk séeréer bi ñu daal di jur doom boobale ndax ñoo ko bokkoon bu dee bambara bi la moom ak xawsa bi ñoo daje woon won na ko buñ dikkee àddina kala nekk bambaram kala nekk xawsaam foog ñu sëy doom boobu génn seen diggante rek ku woon na benn ñu won na la benn doom ngay am ku won na fukk sax ñu soog laa won na da foog nga jur fukk doom yooyu la ku wonnul dara ñu won la da nga dikk àddina génn fi da nga faju ci tubaab yi dem ci sëriñ si ba sonn waaye doo am doom ndax won na woon dara démb ñi wonnante ci kanam mooy ñi nga xam ne ci biir lislaam ci biir sëy la ñuy juddoo ñu wonante ci ginnaaw yal nañ ci yàlla musal ya rabbi mooy ñi nga xam ne dañuy njaaloo rek ba am doom yal nañ ci yàlla musal ya njaaloo baaxul njaalo lu bon la bët dana njaalo nopp dana njaalo làmmañ dana njaalo tànk dana njaalo loxo dana njaalo awra dana njaalo te yowmal qiyaamati cër yëpp danañu wax kër bu awra waxee mbokk dina tiitlu awra góor bu ne diw sàngam tëddoon naag moom fekk muy yaayu kële taxaw muy bàjjanu kële muy jabaru kële sigge dana fa am awra jigéen ne góor sàngam góor sàngam góor sàngam mus na ànd ak man kar sëgg dana am foofale kon balaa ñuy sëgg bés boobale ñu jéem a def lu ñuy siggil tey mooy yem ci lu ñu yàlla yem loo na yàlla def loolu yaa rabbi ci la àddina xewee bés bi yonent yu bari amoon coono waaye bés bi la ko yàlla jeexal bés bii ci la ko yàlla jeexal yonent yàlla aadama alayhi salaam ba mu wàccee aljana ñëw àddina ci bés bii la ko yàlla defal mbax ah! yaxfirullah lana wa lakum ahdikum allah isliha baalakum aadama ci la ko yàlla defalee mbax ñu dox jamono yonent yàlla idrisa daal di ñëw di axnuq am ñu ko tuddee hurmuzul haramis hurmuzul haramis moom yàlla may ko ñaar yoo xam ne bu ko nit amul woon moom ak ma ñoo yem moo njëkk am tëgg puso ñaw nit ki sol nit ki def doon taraxlaayu rek te taraxlaayu wóorul de waaye ñaw tubéy nit ki sol ñaw mbubb nit ki sol Seydina Idris moo ko njëkk a def lii may nettali nii du maag yéen ku ko fekkee ana lan la xam-xam la lu ko jéng mbind la ki njëkk bind mooy yonte yàlla Idris wa rafa'nahu makanan aliyan yonte yàlla Nuux alayhi salaam bañ ko weddee weddi gu métti góogale buy wax ñuy saañ seen nopp dem nañ ba di ko yeew di ko dóor ba mu xam di ko sànni ci ginnaaw kër gi bu demee ba njël fiix mi dugg ko mu ximmale ko ba mu xam ne nag lii jëmul kër ci la wax ak yàlla rabbi laa tazar alal ardi min al kaafirina dayyaaran innaka intazarum yudillu ibadaka wala yalidu illaa faajan kaffaaran yàlla bul fi bàyyeeti kenn ñii baaxuñu du ñu jur ku baax dem na ba jabaram daf ko weddi woon moo tax may naan jabar ak soxna du benn soxna du musa ngóo bi soxna du la ngeleju soxna du la kekkantu soxna du la laaj loo munul soxna du la tong soxna du la dagg soxna du am mu nekk fi ñàkk mu dem déedéet moo tax yàlla ne uskun anta wa zawjuka al janna waxul ne uskun anta wa amratuka al janna déedéet wa azwajuhu ummahatul muhammad ay soxnaam ba ndeyu julli di lañu waaye jigéen bu bonee rek dootul doon te soxna lu muy doon jabar daraballa daraballa masalan lillazina kafaru imraata nuuhin wa imraata luutin kaanata taxta abdayn min ibadina saalihayni fa xaanataahuma fa lam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qila udxula naara ma addaxilin jabaru yonent yàlla luut dafay lakk safara te jëkkëram yonent la woon jabaru yonent yàlla nuux dafay lakk safara la jëm yàlla moo ko wax ci alquran nee jigéen yi gën a bon boo leen di misaal na nga jiital jabaru nuux ak jabaru euh, luut jabaram dem ba weddi ko di ko diiju di ko tiiñal di ko toroxal yal nañu yàlla musal ci loolu yaa rabbi yal yàlla may ay soxna ñu nekk ay jabar yal na yàlla sopp leen def leen ñuy ay soxna di jaay seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kilifa goo gis soxna moo ko jur waaye taxawalukat boo gis ginz kat yooyu jabar kese moo leen jur doom riigul ma lijjanti kook sa baay doom boobu arrière rek lay doon ci ginnaaw rek du avancé mu comme yaa ko riiguloo dafay riigu du jóg mu du am lu mu fees dañ koy ne rek teel ma ma fees waaye du am lu mu fees mu nañ ci yàlla musal yaa ba yàlla àndee mbënn ga asamaan si di xelli suuf si di xelli ci bés bi la gaal gi taxawee ci kaw fu ñu tuddee juudi ca bilaadu rafiday ni nit soog a génn daloo suuf si bés bu nekk dana am benn pitax bu naaw dana dem ba jant bi sow bu dikkee du andi dara nuuxu ne ndox mi jeexagul de benn bés pitax bi di ñëw mu ngi àndaale ceti zaytuun zaytuun mooy olive moo tax nga gis organisation yu mag yi ah lu mel ni Nations Unies ñu def ñuy def ay catu zaytuun ci seen drapeau ngir jàmm pitax bi it bu ñuy def ay coupe du monde maa ngi jéggalu waaye universitaires yi fi nekk ak xale yi daayira bi nekk ci université bi tubaab la ñu jàng am na ñu déggul wolof bi piir piir ngeen ni ma jéggal tubaabal bi du bëgg jamono mukk waaye bëgg leeral la maa ngi jéggal awa nga gis cati zaytun boobum la ñuy def ci drapeau yi mel ni Nations Unies yu mel ni ay Union africain wala ay euh, yeneen organisme yu bëree bëri nga gis bu ñuy def coupe du monde ñu bàyyi fi yooyu ñu naaw bu ñuy def ay fête indépendance ñu bàyyi pitax yooyu ñuy naaw ngir gaat ngawoo jàmm ba xewoon ci jamono yonent yàlla noox kon bés bii la gaal bi gaare woon ñu wàcc daloo suuf si doomam daf ko weddi woon lab na jabaram daf ko weddi woon lab na ñu dem ba jamono di dox yonent yàlla ibrahim alayhi salaam mu wéet ci tawhid wéet ci wéetal yàlla namruuz bun kanaan dafa am namruuz am namruut bii dañ ko tomb bii tombuñ ko bala dëkk la bala nit la ci lañu jëlee Ibrahim moom Namruz daal di asamaan yëg yuuxu yow yàlla kenn desu fi ku lay wéetal bu dul kii yàlla kii bu lakk sa diina ji la aay ba wàccee qul naa dana doon bànneexu bu ma yeggee foofu bu may firi alxuraan mu ne ba mu ne wa bu ne woon bardan kenn dootul toggati safara si na nekk galaas waaye mu teg ci na nekk jàmm kon nay lakk muy ñor ñuy lekk ah waaye bu ñëwoon euh, bardan rek yem ci safara da koy laal ni dafay sedd dafay sedd comme glace hmm. lii dana ko doon wax yàlla nañ ko fekkee aljana yàlla na dëkkaale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd ko duma di yomb jamono ñu tuumal la ci dafay yomb baayam lay wax maamam lay wax déedéet man nit yàlla yëpp ñoo yem ci ma nit yàlla yëpp ñoo yem ci ma baay bi ma jur maam maam bi ko jur nit yàlla ci réew mi ñu ci biti réew awa man ñëpp laay defal ixlaas ñëpp laay defal la ilaha illallah ñëpp laay defal salaatu ala nabi waa kër alhaji Malik ak njabootam képp ku bawoo ci moom waa kër cheikh al islam ak képp ku bawoo ci moom waa kër xaadimu rasul ak képp ku bawoo ci moom fu ma dem rek taalibe laay nangoo doon bëgg naa ngeen doon loolu ngir entente ñëw ci l'islam lislaam bëri nañ dem nañ ba un milliard ay huit cent ba ay neuf cent millions waaye seetal coono gi yëpp ci ñun la dañoo bennoowul dañoo bennoowul bu ñu bennoo kenn duñ mën a joxoñ féeto man nangu naa ko waaye par parloo bëgguma ko jumaa ji li mu yaatu yëpp fenn rek laa ci toog mënuma ko fees nit la ki toog fële munta nekkaat moo toog fii kon foog féete am tijaan la murit la xaadir la yoroo lu baax wala man kenn li ma yor mooy lu yiw lu keneen yor yiw dafa yiwadi loolu fitna lay jur laa nufariqu bayna ahadin amana rasul bima unzila ilayhi min rabbil mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufariqu bayna ahadin min rusulihi lu ñu teqale diggante kenn kon yonent yàlla nuux nii la lii amee ibrahim ni la lii amee sëtam di yaqub teqale nañ ko ak doomam mu tiislu ko ba ba ba gumbo ndax yaay bu baaxee bu dundatul rek mbëggeelu baay ci yaay dafay wàcc ci doom moo tax mu bëgg yuusuf ndax soxna si dafa doon raxas ay tànkam di ko defaral ay sikkimam di ko lellil ay weyam buy sang mu koy sang lii dafa baax sa jëkkër dugg ci wanag bi nga jël njàmpe ragg ko dagg ay weyam defar ay sikkimam lii dafay andi mbëggeel diggante jëkkër ak jabar boo ko ñàkkee rek da ñàkk lu rëy ba muy matu moom soxna si ba muy matu binyamin ci la ko yàlla moomee muy jihaatu jigéen ñi mbëggeelam wàcc ci yusuf yusuf képp ku yàlla bind moo la dàqoon xanaa muhammad bañu Muhammad lañu xoos cuub ci Seydina Yusuf moo taxoon ngeen doon dégg bàyyi di wax ci buy buy mawlid Muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna al hajar yal nañ ko yàlla fayal yaa rabbi bu ay doj dajee nga sànni jamaa ci seen biir mooy Muhammad mhm. mu jooy ba gumba bés bii la ko yàlla delloo bëtam yonentu yàlla yuusuf ay doomi baayam jël ko sànni ko ci teen ngir soril ko waaye dafa am lu bambara di wax ah ni yéen turim na jifiñankoro kiibaa la jama suma yàlla ni alama janka aba da aba bin kodaado la ah kodaado suma lembe fiñankoro lay loolu mooy lan nee nañ boo téyee mbott ci ron daal bi ne danga koy sóoril seddaay nga sànni ko boo moytuwul ci tefes lay tàbbi tefes moo gën a sedd ron daal ñoom dañoo sànni yuusuf pour mu dee mu alku far mu dem mu nekk rasulu nekk nabiyu nekk malik di buur bu Égypte ne leen udxulu dugg si leen ay doomi bàyyi ko sànni ne woon keroog xiif mi ngi seen réew kaay leen moo tax sóoratu yuusuf man ma di ko tuddee sóoratu xuruuj ci la ñu génnee ñu tuddaat ko sooratu duxul ngir yusoo ne la udxulu misra dugg leen dëkk bi seen réew xiif bi fa nekk yéen ma sànni woon tey man la jàll jox mbir bu dul man du ngeen lekk tey dugg leen moo tax kañaanante siisante warul doon directeur bi warul doon borom dëkk bi warul doon ministre bi warul doon ambassadeur bi warul doon sëriñ bi warul doon élimaan bi kii lu tax ñu def ko noddukat bi yaay joxe wala yàlla mooy joxe ah yàlla mooy joxe añaanante bi motu ko yaa ngi añaane nit ëllëg moom sa benn ajo du faju ëllëg bu dul moom sa benn aajo du faju kon nañu yéenante jàmm munoo dem kii dem bul dagg ay tànkam ñaanal na dem andi boo lekk boo ca lekkul sa doom lekk ca benn mu jël sa jigéen wala mu jël sa doom wala mu jël sa sët ngeen doon benn boo fàttalee ko démb ga bu doon lu bon nga gàccew kon yuusuf alayhi salaam ci bés bi la ko yàlla génnewoon ci biir teen biñ ko sànni woon yonte yàlla yunus alayhi salaam ba ko jën ba wonne ba mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ci la ko jën bi giqee mu génn ci biir jën boobul seet leen ki waxoon nag Muusa ca doj ya mooy kan yàlla ci tuuri siniin ki waxoon nag Yunus ci biir jën ba ci biir géej ga kan la yàlla la ki waxoon nag Muhammad ci kaw arash ne assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu kan la kon yàlla mooy fépp mooy lépp mooy lu ne loo ne jàkk yàlla nga gis lii yëpp ay mazahir la kenn nekk fi ku dul yàlla ci la génne ci biir jën ba moom yonte yàlla yunus damay gàttal ndax dafa am message bu ma bëgg a joxe tey incha allah yonte yàlla ayuba feebar na ba saxe alayhi salaam ba yaram bi yëpp doon sax ba ñu mujj koo génnee dëkk ba jabaram yépp dem bàyyi ko ba mu des rahmatullahi doomi yontu yàlla yusuf moo tax booy wut jigéen bu lay sëyal na seet bërëb yi ngay jëlee ji jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam mhm. jigéen dafay faral di jur ay càmmiñam waaw jigéen yëpp ba ñu demee rahmatullahi demul ngir bàyyam moo yontu yàlla yusuf doomu yonent mu bu lay sëyal li ko baayam yebee daf say nekk rek demoon na ba dagg ay ay jubbam di ko jaay di ko jëndee lekk di ko andil ayub li xewoon li xewoon ci jigéen hmm? déedéet kooku du cotte kooku du cotte dépasse kooku du cotte dépasse waaye waaye doowul koo xam ne ku ay loxom kotom la waaw ba ñaari sax bii sax jëm ci làmmiñam bi sax jëm ci xolam mu siicu yàlla na ko ah mettit ngay jooy mu ne ko déedéet mu ne ko làmmiñ laa dese bu ma la tuddee xol laa dese bu ma la xalaatee bu ma ko ñàkkee lu ma am ci yow yàlla ci nii la yàlla dindee feebar bi ci moom mu feeñal ndox ci rëkkab jibril mu naan ci sangu yàlla jox ko risaala nabi la woon yàlla def ko rasul joxaat ko lu ëpp ay njobootam lii xewoon na ci ayuba ci bés bi la xewoon yonent yàlla Musa alayhi salaam ci bés bii la jëloon yatam dóor géej gi mu xotteeku doon fukki yoon ak ñaar bani Israil daal di ci jaar Fir'aw na ñëw fala lab keroog mbokk yi Fir'aw na dowul na ñëpp ñoo bon déedéet Fir'aw na yi bëri nañu am na ñu ne paase nañu ñetti téeméer am na ko bind ne paase na ñeent téeméer ki bon kay mooy ki dajeg Muusa mooy turam dëgg-dëgg mooy tuut anj xaamuun tuut anj turam sax neexul tuut anj xaamuun waaye firawna yi aw wala nga ne faraa'ina yi boo koy def pluriel pluriel noonu la ko tubaab bi wax mooy jàmm da nga ne faraa'ina faraina am am na ku dajawoon nag yonent yàlla ibrahim moo ko joxoon soxnaam si ñu tuddee hajara ki meññ yonent yàlla ismail am na ku dajawoon nag yonent yàlla yusuf mi ngi mel ni senegal ku falu kajoor ñun la dammel donte tuddoo dammel ku falu barak ku falu eh, waalo ñu ne la barak donte tuddoo barak moo doon seen slogan ku falu ndukkumaan ndukkumaan ñu ne la bëlëb ku falu woon bawol ñu ne la teeñ walla yéen historien yi du noonu waaw noonu kon firawna képp ku fal woon Égypte yaa ngi tudd firawna ku fal woon ci romain yi ñu tudd la mooy César ku fal woon ci iranien yi ñu tudd la Kisra ku fal woon Yemen ñu tudd la Maarab ku fal woon Éthiopie ñu tudd la Najasi boroom xam-xam yi di defee seen gëstu yi lu mel ni Cheikh Anta Diop yàlla na yàlla yërëm ko de kon ci caytu moo bind téere boobale umamu zinjiya wal hadara euh, les sociétés et leur civilisation ci nii Firawna keroog la lab Muusa keroog mucc bani Israël duñ ñi déedéet ñii duñu ay israélien ñi ay sambabo yu ñu dajale la Angleterre Angleterre moo leen fi créé ci mille neuf cent quarante-huit moo leen créé waaye ñii duñu ay bani Israël reyaate gu bëri gii nit ku baax du ko def koo bokkalul jubluwaay rek nga nga boom ko di jël avion tiim ay dëkk di leen dóor ay bomb lii ku baax dana ko def ku baax du ko def ñii duñu ay israélien waaye li leen fii jëlee mi ngi ñëw neexu leen waaye montagne galaas la jant bi koy seeyal mi ngi ci yoon bi te yàlla joxe na ci fiir firnde ci alquran saar yi nga xam ne ñoo tàmbalee sabba sabbal yàlla juróom-ñaari saar la mu ngi tàmbale subhaana allazi asra bi abdi leylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa naa barakna hawlahu ki fa yàlla njëkk a tudd ci yonent yi mooy Muusa wa atayna musa alkitaab wa jaalna hudan li bani israil saar yi tàmbale subhaanallah naka sabbaha lillahi naka yusabbihu lillahi naka sabbisma rabbika juróom-ñaari saar la yi tàmbale tasbih yi tàmbale sabbaal bi ci njëkk mooy sóoratu boobu ma tudd léegi di sóoratul isra moo tàmbale subhaana subhaana cosaana mooy sabaha sabbaal na subhaana tuubiru bi ci mujj mooy sóoratu la ala dafa inna haza la fi sufil ula suufi Ibrahima euh, Moussa ñi dañuy jeex ci tàkk gisoo fan yi seen économie gi réew seen doole réew rës na trente pour cent ñoom bani Israël fan yii de ci semaine bii daanu nañu jëllu goo xam ne seen usines yi seen koom-koom seen milliards yi ñu dencoon ci àddina gi daanu nañu téeméer bu nekk daanu nañu fanweer bu njëkk kenn ñemewu leen woon tudd boo leen tuddee rek wax tey ji àddina gi yëpp mi ngi leen di sàllawlu ba démb démb démb moo ci mujj dëkk bu ñu tuddee Iceland ci Europe mi ngi reconnaître Palestine di jàmb Israël kon ñi dañuy jeex tooñ baaxul bu leen tooñ mu alam taalam bi anna zulma aaru jazaa'u zulma indallahi naaru tooñ gàcce la payam ëllëg mooy safara yonte yàlla Suleymaan ci bés bi baayam di Daawuda ci bés bi la ko yàlla nangul ba jox ko Tawraata bu doon jàng ñanaaw njanaaw yi du ñu mën a lekkati moom la ñuy déglu bu téye woon weñ ak lu mu tàng daf koy lem mel ni sondel xanaa kii moo doon tëgg piir <laughs> doomam Souleymane ci bis bi la ko yàlla delloon nguuram gannaaw ba mu ko nangoo ca moom lan moo taxoon ñu nangu nguuram mooy estati estati buñ doon jaamu moo tax man bu ma dégg ay islamologue ci réew mi duñu islamologue look lañu dañoo log lislaam log dañ ko log waaye ñu ay islaamoloog naa jegeñ président ma am salaire nangam naa dagana li yàlla araamaloon ngir mu nommé ma may ministre li ñëpp bañoon man naa fexe ba tudd dara ci alxuraan nosal sama bakkan tuuti rek na yàlla lii la wax ngir ñu ne ko président ci dëgg la nekk mu def la ngay attaché de cabinet wala ngay directeur de cabinet waaye est dafa araam de dëgg la man gis naa ay esthétique ci ay dëkk dëkk jullit waaye ci ay dëkk arab arab xeet la arab askan la arab waaso la arab giid la alquran nag du suurun ilahiyun alquran constitution bu yàlla bind la da ngay soppeeku rek nga dekk jullit waaye alquran du soppeeku doon la mukk walan tajle sunnatillahi tabdilan walan tajle sunnatillahi tahwilan taxwil amu ci tabdil amu ci ni meloon la mel rek suleymaan alayhi salaam seydina suleymaan dafa jihaadoon ci benn réew yàlla dogal buuri réew ma dee ci biir jihaad bi mu jël doomam andi ko jël ko muy soxna pour waa réew ma mën a dugg ci diina lii danay am am na kuy jël jabar bërëb fekk lim ca nomm mooy jengloo waa kër ga ñu mën a dugg ci njub ndax fu sa doom nekk foog nga dem fa boo fa demee foog nga gis la fa nag Souleymane soxna si mi ngi géey soxna si du kontaan du bànneexu mi ngi ne zëmm rek Souleymane ne ko waaw yow lan moo lay soppi ci li ah mu ne comme yow am nga ay jinne mun nañu tabax lu nekk ah nañ ma tabax statue bu mel ni sama baay ma di ko xoolee sama baay hmm? ci la ñu defaree benn statue ndeke soxna si bu xëyee dana nekk ak ay mbindaanam ay booyam ñu nekk ci wur mbalam ñu topp estati googale buy tëdd ngoon mu ñëw tàggu si os estati googale sabab gi moo tax yàlla nangu nguuru yonte yàlla Suleymaan ba mu wëlbateeku nekk nappkat ca tefes ga damay gàttal rek ngir dégg ngeen ko ci passé woon li tax ñu nangu nguur ci ku toll ni Suleymaan di aw yonante nga xam ne amoon na tapi tapi ba rudd waa shahrun wara waa shahrun tapi boo xam ne bu ci toogee dafay naaw li nangu nguuru kooku caaxaan la boo demee Tunisie ci capital ba digg bi gis naa fa benn esthétique ñu ngi ko defal Ibnu Khaldun sociologue la woon boo demee Irak dee nga dem ci Shari Mutanabbi Shari Mutanabbi ba tey boo dee da nga ko fa fekk man maa ko tig sama bët ci Irak ci Baghdad ñu ngi fa def benn esthétique tuddee ko Mutanabbi lii du nettali kenn man maa ko gisal sama bopp waaye buñ li ma leen di wax wallahi bu ñu defoon esthétique ci buntu Kaaba gi du tax mu dagan fi yonte yàlla Muhammad àddina di Shiibu Abi bu buñ fa defoon esthétique du tax mu dagan milliards yi ñuy def ci esthétique yi ana université bi ñu defal leen ay logement ana bourse yi xale yi jàngi ana hôpital yi nit ñi faju ana baadoolo yi ñu lekk te regg ana tëli yi ñu defal ko mu baax ah ana jumaa yi yeggul ñu yeggale leen ana gas ay château def ay maraîchage xale yi semé di ci béy waaye caaxaan di po rek caaxaan di po rek waaye ñun ñoo ko jënd de yonte yàlla Muhammad nee na bu ngeen demee ba toppatu leen digal bayitu leen tere ma andi leen buur bu soxor bu amul jom moo leen di dóor guddeeg bëccëg te kenn du ci mun dara hmm? làkkat yi nee nañu nkooree mu sosoro ah ñoo ko nkooroon du soro ah, ah loolu la ah, mbëtt am na jabar moo xam mbëtt la waaye du nit la am de waaw xeet gu bàyyi yoon rek ku bàyyi yoon lay am ku bàyyi yoon lay am am na yàlla dimbaleen yaa rabbi nañu fàttaliku bés bu ñuy tëdd ci kaw balankaar ñu jaaxaan ci buntu jàkka ñépp taxaw ñu ndong ñu ñu jaaxaan wattaqu yawman turjawna fii ila bés bi dootoo doon président doo doon ministre doo doon député doo doon ambassadeur doo doon sëriñ waaye ki nga doon abdullahi rek taalibe bi nga doon xeet mooy def kaalam ñëw tiim la allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kon dégg nañu lii yonent yàlla isa ci bis bi lañ ko bëggoon a daaj ci kurwa yàlla musal ko kon ci wàllu yonent yi ma yem foofu ndax mi ngi bëgga naaj insha allah taala ma dikk ci sama ñaareelu tem ñas ñas yàlla na yàlla fay leen njabooti maam alaaji abdullahi ñas lañu ñu baax seen barke yàlla na wàcc suñu kaw yaa rabbi yaay seydina muhammad ma jaarale ci di sargal njabooti xaadimu rasul gi fi teew njabooti maam alhaji malik gi fi teew njabooti cheikh islaam eh, ca yoof ca medina gunaas fàttewu ma kenn maa ngi koy jaaral ci sang yu baax yi ñu jottali ma kilifa yépp sama ziyaara ci bés gu tedd gi eh, kon ñeent pàcc laa am tey benn bi wéy na mu ñëw ci ñaareel gi ñaarel gi mooy lan mooy bés bi ci la karbala xewoon karbala keroog mboolem kuy shérif rey nañ la kero ba mu des zeynul abidin di ali bun husayn ak ay bàjjanam lu mel ni sayn zeynab al kubra wala zeynab an nabawiya astaghfirullah zeynab an nabawiya nekkoon di soxna abdullah bun jaafar bun abi talib keroog ndeysaan jàmb nañu xeetu seydina muhammad wuruj nañ leen war nañ leen waaye wallahi xasan du daw mukk huseynu du daw mukk Euh, ñu ne ko waa réew ma jàmb nañ la de Karbala war nañ la wuruj nañ la moo ne du tee dinaa dem de man du ma tufli di mar mukk ndax sama maam daawul sol mbubbu koŋ di xare ji nit ñi dellu mu dellu dafa yooyu rek ba Xasan ñëwee ba taxaw jàkkaarloog ñoom yu bari xew fa nettali ko dana daw ci yaram al Huseyn am ñu ci moom ne tee ngaa daw ci la taxawee daal di wax bàkkam gu rëy googale ne leen ma man maay kan du man maay doomi Faatimata bint Rasuul jigéen bi nga xam ne papam ak yaayam jibril moo leen andil pom jóge ci aljana ñu lekk ko deret googu moom moo jur Fatima te Fatima man may doomam tey kan mooy Muhammad sallallahu alayhi du moo jur sama baay sama yaay Muhammad du moom moo doon sëgg ma yëg ci kaw ndiggam muy raam ak man ba kenn su gis ñu bëgg ñoo dàq ne ah ne amal markuub ndaw ku rafet ku ñu yéeg yonent daal ne wa ne amal rakib ah, ki ñu war bu baaxee ki ko war tamit ku baax la ne kooku ndax du man lii dafay am dem nañ ba foog ne booy gàmmoo nga tudd suñu ñii déedéet dafay tax nga nekk tuuti demal tudd ñu xonq ñi la ñoom Ahmad Shawqi ñoom euh, Rasafi ñoom Jabran ah nga tudd ñooñu Jabran Khalil Jabran walla ah dema jubbanti oustaz <laughs> yal yàlla fay la yaa rabbi démb fanaan ngeen ci bébat seet yàlla nañ seen jéggi si yawmal qiyaamati bu leen nangu mu tëgg yi xale yi di ko ci def di yàq image yu l'islam déedéet tamxarit na ci julli woor sangu def tusngal saraxe ci euh, dagg we ziyaara ji boroom xam-xam ziyaara ji ku feebar jàng xul wàllaaw junni yoon hmm, bernde ay gan ah la damay dégg benn waay wax na ci mu ne yooyu amul sax waay déedéet loolu du maando eh, waa imam Malik ba mu bindee mu watta Maalik radiyallahu ta'ala anhu mu ne bu fekkee benn hadis mi ngi ci bu sellul yàlla na téere bi lap mu sànni ko ci géej téere bi dafa tëmb ba bët set Haruna Rashid ne ko dama bëgg téere bi ñu yóbbu ko Bagdad gannaaw alquran bu dul bii téere bu ñu andi ñu xotti ko mu ne ko loolu du maandu yonante bi li yàlla amoon ci ay yonant noonu la yonent bi am ci ay saxaaba téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni kenn ku nekk dégg nga mbaa nga gis ci yonent bi lu sa moroom gisul mbaa dégg ko te kenn ku nekk dellu na réewam kon ma ne li ma yore rek mooy mooy mbir lu keneen yore du mbir loolu du te lii boo demee ci masalakul jinaan sëñ Tuba wax na ko sëñ Tuba dina dund bidaa Aliou Harazimi ki doon bindal euh, Mawlana Abil Abbas Ahmed bun Mohammed bun Mohammed Asalimi Tijani monsieur Ahmad Tijaan Chérif yàlla na yàlla tax barkeem ki ko doon bindal di imam Aliou Harazimi bind na lii Tijaan dina dund bidaa sultaanul awliya xutbul aqtab Cheikh Abdul Qadir Jilani dana dund bidaa nga xam ne mbaggam tenq Seydina Muhammad mi ngi ci sallallahu alayhi wa sallam imam Ghazali jomp ay loxo Muhammad moo nekkoon ci mbaggam Cheikh Abdul Qadir Jilani tenq yonent moo nekkoon ci mbaggam li li ko waral mooy guddi gi yonent bi di rañaan dafa àndoon ak ruuxu mbooleem waliw ci ummatu Muhammad ñi judd woon ak ñi judduwul yëpp dafa ànd ak seen ruuxu ba muy ba muy rañaan ja as shidra yaxsha shidra maa yaxsu dana ma yaxsa ñu ne gaaw leen Ousseynou bu Ousseynou bu continuer waxam bi rek léegi ñu fekki fekk fekk ndeysaan def nañ ay fan lekkuñu def nañ ay fan naanuñu ndox maa ngi ni waaye mënuñoo naan ci la Ousseynou yëkkatee benn doomam di Abdullahi bun Ousseynou ne nag kii xale la perantal la kii xamul dara may leen ko mu naan mar na sonn na fi mu ko yëkkatee rek benn waaye bu ñu tuddee Ousseynou Ousseynou boobu saad la mu sànni fett fett bi bën xale bi mu ne ko nandal ko ndox maa ngi noonu la deret bi noonu la tuuroo ci kaw kanamu Xasan xale bi faatu mu daal ko teg ci suuf ci la toogee ferenkulaayu xaar ki Ubeydullahi bun Ziyaad bun abihi Muawiya moo ko yéegal ci askanu baayam Abu Sufyaan balaa Abu Sufyaan di tuub dafa laaloon luy soppi nit dem dëkk mu ñu tuddee Taayif daje ak benn jigéen majusiya bu ñu tuddee Marjaana mu amal ko ca doom boobu mu bañ ko reconnaître moo feeñ ci jikko comme ku bon la lu bon lay mën a def ubaydatu am ñu ko tuddee ubaydullahi bun ziyaad bun abihi muawiya moo ko yéegal ci askanu maamam mu bëgg a won ci laa bokk kii ak shammar bun jawzan ñoom ñoo rey usayn yàlla tànnal ko bés bi gën rey moo tax may dégg sama mbokk chia yi les chiites ñu naan bés bi bésu naqar la bésu tiis la reyu hasan waaye yàlla dafa hasan dafa tànnal hasan yawma alastu bi rabbikum ngir mu doon sayyidu shuhada ngir mu doon abu shuhada jarul loolu nitu yàlla ñu tànnal ko bésu yàlla mooy sang waxambaane aljana kon bés ba li xew xewee bés boobu la ko yàlla di tànnal ngir mu dugg ci aljana ju kawe ga kon chia yi bëri nañu am na zaydiya am na imamiya am na alawiya bëri nañu waaye tey l'islam dafa aajowoo ay doomam doon benn par bi jëriñu di xas abubakar abubakar dong moo am yàlla ne ko ay sahaaba ah iz yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana moom la yàlla tudd ci alxuraan may ko saaxib moo jël doomam yaay Aïcha may ko yonante bi ba yonante ne xuzu min haazil xuzu nisfa diinikum min haazil xonqe sii lu leen réeri seen diina digg ba tapp ci dënnam la nekk moom ak Abubakar ñoo tëdd ci benn bàmmeel xasab rek moo dox seen diggante kii dina doon ko yées Seydina Omar ngir teraangaam ba yonte yàlla Muhammad faatoo sallallahu wasallam yonent bi dafa doon jéggi benn escalier ñaar ñett ñeenteel mu toog ca Abubakar na du toog fi yonent bi doon toog dafay jéggi benn ñaar ñetteel bu mu toog ca fi yonent doon teg tànkam fa lay toog Omar ba mu ñëwee fi Abubakar doon teg tànkam fa lay toog Ousmane ba mu ñëwee moom moo yëkkati escalier ba ci kaw teg ci ay escalier kese moom muy toog ci kese bi keroog ba Seydina Aliou di wuti Fatima yonent bi di ko may fekk Ousmane wutoon na ko amu ko yonent ne ko loo amu ne ko dara mu ne ko sa mbàjjo bi mu ne kon liw rey ma mu ne ko xanaa sama jaasi bi ma dem jaay ko ba mu koy jaay Ousmane la dajal mu jënd jaasi ba ne ko lu xew mu ne ko dama bëgg a can Faatimatu te aw ma lu ma ko canee may jaay sama jaasi bi mu ne ani ma jënd ko mu jënd ko bés ba ñuy ceetal Faatimatu mu ñëw ne ko jaasi bi laa la jox sa kado sa jaasi bi di sigg lislaam warul génn sa loxo mbañante mi ngi foofu kon ñuy xas Abubakar di xas Omar di xas Ousmane yëkkate Ali Eh, ñoom ñépp ay góor yàlla lañ ñii ñuy xulafaaw rachidin lu ñu def yonent bi ko def sallallahu alayhi wa sallam lu ñu bëgg yonent bi bëgg na ko lu ñu bañ yonent bi bañ na ko sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Omar moo njëkk a andi ga atu gàddaay bi hijriya moo tax lële tubaab yee ko moom nasaraani ren mooy deux mille onze ah ci juddu Isa Isa le chrétien waaye gàddaay Seydina Muhammad ren mooy junni at ñetti téeméeraat ak fanweeri ak ñett lii Seydina Ousmane moo ko Seydina Omar moo ko feeñal yal na yàlla fay sa turandoo ya rab ci lii la julli di war a bindee waaye suñu xale yi xamatuñ ko léegi taxawal ci bunt bi ma bañ cee delluwaat nga ne tey ku ko waxul doo añ tey ñu dul añ dana bëri de ah, te ma baamuwaat ko ren mooy junni at ñeenti téeméeraat ak fanweeri ak ñett moo tax atu ren bi at bu kéemtaanu la fanweer ak ñett la jeexee moo tolloog eh, jàlla jàlla mooy màgg na jaa ñett la laam fanweer la fanweer ak ñett at bii ñuy dugg ah na sabab lu lu baax de boo sabab loolu bon la da nga ci góob be doy la waaye boo sabab loolu baax da ci góob be doy la démb barke démb sëñ bi eh, di ma ko fàttali eh, mooy eh, sa way jur bu baax bi xalifa bi ma ne ko jàllo ma ne ma de du jàllo de ah, ma jàllo moom laa doon rek ci téléphone bi ma xam ne kii li ñuy dund mu ngi koy dund at bi li ci nekk yàlla xamal na ko mbóot bi yal na yàlla fay ko yaram mooy eh, eh, xalifa ñeseen di xalifa moom alaaj abdullahi tey yal na yàlla fay ko ci la ne déedéet mu ne du jàll de jàll la de te at bii jàll la jeexee fanweer ak ñett bu ñu lekkantee rek fanweer ak ñett dem fekk juróom muy fukk ak benn fukk ak benn doon huwa demiru shaana bu qul huwa allahu ba hmm? mooy lii waxoon naa leen mooy chiffreur yi ñooy xam lii waaw ñiy jàng chiffre yal na yàlla dimbaleen yaram kon at boobu mooy datu julli di at bële atu chrétien yi la na julli di fexee xam bii waaye dañ ñoo noote marginalisé nuñ ba dootuñ dara bu korite dikkee feet bi ñaata fan la ah korite benn fan la ñuy maye tabaski ñaata fan benn fan gàmmo ñaata fan dara wala amul dañuy ñaan ñu may la waaye euh, bu Pentecôte dikkee feet la Ascension bu dikkee feet la Toussaint feet la Pâques feet la Noël feet la ay fukki fan ba ay fukki fan ak juróom te nee nañ quatre vingt pour cent yëpp ay jullit lañ yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi yal nañ yàlla may ay kilifa yoo xam ne dañuy dello siwaat taarab lislaam delloo lislaam gëddëm bi hormat seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu gaawal waxtu baa ngi dem ma dikk ci euh, ñetteelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi li ma bëgg te di ko ñaan di bëgg ñépp sax ci mooy jom kersa orma jom kersa orma bu ko nit ñàkkee amatoo yàlla amatoo Seydina Muhammad kersa lii duma ko musa def mukk déedéet du ma jaay sama ngor du ma jaay sama diina bu yeboo naa dee di naan sombi moo ma gënal ñu jox ma ay million fekk maa ko am ci ñàkk doomi aadama yi mooy kersa bu ko yàlla xañee nit yàqule nga yàlla bu ñu ko yàlla xañ jom mooy lan mooy lii foog danaa ko def réew mi fi mu toll danaa fexe ba paase ko danaa fexe ba suqali doomi aadama yi danaa fi def lu baax lu fi kenn musta def danaa yëkkati mbaax ba ñëpp gis ko danaa daaneel mbon ba kenn dootu ko gisati or ma nag bu dundee da nga def bu dundul da nga def mooy kii ma doon jëflanteel nekkatu fi waaye ki fi ki mu fi nekkandooroon di yàlla mi ngi fi di fekkee kon du ma daje moom yowmal qiyaamati di sëgg mukk kon li maa ngi koy ñaan nañ ko def suñu demee kaay bu ko defee bis bu ñuy daje Seydina Muhammad duñu sëgg mukk dañuy siggi xool fi may mujjee comme wax nañu tam cosaan bi waxoon naa ko fan la jóge baat bi cosaanam mooy lan mooy baat bu tukki réer la loolu bari na lool ci ñun da nga dégg olof naan njaati gi njaati gi du wolof bambara la gaati gi ki moom wos yi nga xam ne bu toggul kenn du lekk waaw njaati gi ah tam xarit dafa tukki réer ci wolof yi boo demee ci pël fuuta yi da nga fekk ñuy naan den na boo ngénte ndax bu jigéen wusine dañ koy denc juróom-ñaari fan soog ko génnee ñu tudd ko ñu tuddee ko déen na bo génnee doom bi léegi nag doon na seen làkk waaye du seen làkk làkk beneen làkk la boo demee ci xawsa yi wala ci jaar may bu ñuy nuyente naan foofu foofu baati soose la afo nuyu ko ne ko jaajëf tam xarit du baati wolof dafa ñëw ci wolof mi ngi mel ni tiga dege bambara la tiga mooy gerte dege mooy nàkk boo demee marché nag gerte gu ñu nàkk laay wut da yenn yen la wër doo ko am waaye dellu ci baat ba nga ne tig a eh, léegi ñu jaay la ko kon baatu tam xarit dafa toxu wel dafa toxu lang dafa toxu yem foofale waaye du baati wolof dafa jóge penk gu sori ga daal di ñëw yiñ ciy def yëpp bokku ci mbubu jëkk jigéen mbubu góor ay poudre pastel di sàcc bi ñu koy tuddee fête des valeurs déedéet nañu xam li ñu yore nañu xam li ñu yore nañ ko fullaal bu ñu xeeb suñu bopp suñuy kilifa nañ leen jox seeni gëdd la ñuy wuti ci biti mi ngi ci biir ngay nit ku ñuul doo ñemee wax ci kanamu ko xonq ah ngay nit ku ñuul doo nangoo bind ci kanamu ko xonq ñii seen maam li mu bind da nga ne nit ku ñuul bind ko di maam Khalifa Niass yal na yàlla fay ko ya rabbi ba muy naan yéen ñu xonq yéen ñu ñuul kaay leen mbir yi maa ko yor xam nga kii amuloon complexe de am na ku ñu doon tuddee Martin Luther King mi ngi nekkoon Amérique moo njëkk a am prix Nobel de la paix ñu rey ko 1968 lu mu doon wax I have a dream am na lu toq sama bopp gi mooy Amérique ba a ngi ñëw nit ku ñuul moo koy jiite. mi ngi noonu toog foofa la nopp yaa ngi ñuul gémmañ gaa ngi ñuul papa ji waa Kenya la fi kon am na lu mu doon wax am na lu ma Malcolm X doon wax. mooy gëtëb sëndam for your right and feel your right for your right. feel your du ñu benn jógal nga taxaw feel your right nga yëg sa cër nga dellu sa moomeel nga xam ki nga doon xam ne jardin bi bu yëpp xonkoon ci ay fleur du rafet foog fleur yu jaune fleur yu xonq fleur yu tikk ci la jardin di rafete kon ñuul xonq weex tikk lii lépp ay definu yàlla la waxtilaafi alwaanikum for your right bul bàyyi ñu naxasal la mukk fiil yooraa it delloo sil sa aq li ñaari jëmm yooyu yëpp tolluñ bañ koy waxa waaye seen wax doon benn mooy Martin Luther King ak Malcolm X ci la seen waajooju jëlee di ko wax ah waaw ah, kay eh, waaye dafa fekkoon ñeneen wax ko kon li ma bëgg mooy fii suñu ñuulaay gi nañu bind nañu taalif nañu feeñal diina gi balaa muy dem Medina ci Afrique la njëkk a ñëw ña gàddaay na ñaar yoon ñëw Éthiopie balaa yonent bi di gàddaay dem Medina kon diina gi kenn ëppalewuñ ci moo te Cheikh al Islam euh, Baye Niass yàlla na yàlla taas ci barkeem mu ngi naan Afrique amul ku mu yaakaar budul Ahmada waaw yonent bi nga xam ne euh, doy na ku sore ku jegeñ yëpp sallallahu alayhi wa sallam ah kon na ngeen bàyyi seen xel foofu euh, ñii naan ay négritude ay négritude nagritit maam alhaji malik waxoon na ko xaalit dahru intaaral ruraabu yatiibu boo demee ci masaalikul jinaan dégg ngeen li ci xaadimu rasul wax ah? baay mus na tukki cheikh al islam ah, waa ci biir arab yi ñu nekkaroon na jiite timis mu jàng fatiha dem jàng soroti eh, wadduha mu ngi jàng jàngul ñu ko naari di jànge de wadduha walel isa saja maa waddaaka bu ko maa xalaa wala alaaxiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda ah déedéet daf ko jàng niñ koy jàngee fi wadduhee wala lisa sajee maa waddaaka rabbuka maa xalee wala alaaxiratu xayrun laka min al ulee waaye ba mu paree élimaanu jàkk ji dafa ko fóon ne ko wallaay delloo sil nga ñu démb ndek li benn ci njàng yi la ñun demoon nañ ba xamatuñ ko seetal kii amul complexe dafa feeñal ki mu doon loolu laa bëgg eh, ñu dund ko waaye bu ñu naan Senghor moo waxoon négritude déedéet am nañ ko njëkk a wax bu ñu ne Aimé Césaire moo waxoon négritude ca Martinique wala Damas déedéet Alhaji Malick li mu wax ci négritude mot na maam xalifa li mu wax ci négritude doy na awa Sëñ Touba li mu wax ci négritude ci Masalikul Jinaan doy na ñuulaay gi taxul nit ki yiis wala tax nit ki doon ko doy di bilaal ku ñuul la woon moo njëkk a ci kaaba gi ne hayya alal falaa hayya alal salaa salaatu xayrun min nawmi baatam la ndeysaan nañ ko yàlla fayal dafa bëggoon Seydina Mohamed ba Seydina Mohamed faatoo mu gàddaay bàyyi dëkk mënatu fa nekk benn bés mu gént gis yonent bi ne yonent ne ko ah Bilal nii nga ñuy bàyyee yow doo ñu siyaare si rek mu yeewu jóge Rumayza ca Sham daw ñëw Medina mu njëkk a jaar ci jumaa ji fekk nodd jot na ba mu ne allahu akbar allahu akbar ba mu ne ashhadu ndax nit ku ñuul la dafa am nit ku ñuul lu munta wax munta wax ashhadu mu ne ah ñu ne hasa sawtu bilaal dëkk bi yëpp fàq ñëw alxasan léngu ko ndeyjoor alxuseen léngu ko càmmoñ ñuy jooy mu ne leen lii moom mooma fi teree ñëw ba mu delloo dikkaatu ba ni ko yàlla moomee bàmmeelam nekk foofale mm, yàlla nañ ko ziyaare ñun ñëpp yaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon foofu muxtataf rek la ñu jàll ci dégg ngeen li ma ci jublu waaw boo gisee ma wax ko euh, nite gu ñuul gi mooy musiba yu rëy ñu ngi koy am suñu réew suñu kilifa yi ñoo ñu koy andil dañuy dem ci réew tubaab yi rek ñu signaloo leen ñu signé ragal ne ko déedéet mu ànd ñu ay musiba ay bor yoo xam ne dañuy def suñu dund yëpp du ko fay du mot lii dafay am dem nañ ba foog ne booy gàmmoo nga tudd suñu ñii déedéet dafay tax nga nekk tuuti demal tudd ñu xonq ñi la ñoom Ahmed Shawqi ñoom euh, Rasafi ñoom Jabran ah nga tudd ñooñu Jabran Khalil Jabran walla ah déema jubbanti oustaz yal na yàlla fay la yaa rabbi démb fanaan ngeen ci ba bët seet yàlla nañ seen jéggi siraat yawmal qiyaamati bu leen nangu mu tëgg yi xale yi di ko ci def di yàq image yu lislaam déedéet tam xarit nang ko nang ci julli woor sangu def tusngal saraxe ci euh, dagg we ziyaara ji boroom xam-xam euh, ziyaara ji ku feebar jàng xul wàllaaw junni yoon bernde ay gan lii la damay dégg benn waay wax na ci mu ne xadis yi yooyu amul sax waay déedéet loolu du maando eh, waa imam malik ba mu bindee mu watta malik radiyallahu taala anhu mu ne bu fekkee benn xadis mi ngi ci bu sellul yal na téere bi lap mu sànni ko ci géej téere bi dafa tëmb ba bët set Haruna Rashid ne dama bëgg téere bi ñu yóbbu ko Bagdad gannaaw alquran bu dul bii téere bu ñu andi ñu xotti ko mu ne loolu du maando yonent bi li yàlla amoon ci ay yonent noonu la yonent bi am ci ay saxaaba téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni kenn ku nekk dégg nga mbaa nga gis ci yonent bi lu sa moroom gisul mbaa dégg ko te kenn ku nekk dellu na réewam kon ma ne li ma yore rek mooy mooy mbir lu keneen yore du mbir loolu du maandu te lii boo demee ci masalikul jinaan sëñ Tuba wax na ko sëñ Tuba dina dund bi daa Aliou Harazimi ki doon bindal euh, Mawlana Abil Abbas Ahmed bun Mohammed bun Mohammed bun Asalimi Tijani mu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yàlla na yàlla tax ci barkeem ki ko doon bindal di imam Ali Harazimi bind na li Cheikh Ahmad Tidiane dana dund bidaa sultaanul awliya xutbul aqtab Cheikh Abdul Qadir Jilani dana dund bidaa nga xam ne mbaggam tenk Seydina Muhammad mi ngi ci sallallahu alayhi wa sallam imam Ghazali jomp ay loxo Muhammad moo nekkoon ci mbaggam Cheikh Abdul Qadir Jilani tenk moo nekkoon ci mbaggam li li ko waral mooy guddi gi yonent bi di rañaan defa àndoon ak ruuxu mboolem ci ummatu Muhammad ñi judd woon ak ñi judduwul yëpp dafa ànd ak seen ruuxu ba muy ba muy rañaan ja as shidra yaxsa shidra maa yaxsha yàlla nangu ko tudd yaxsa shidra maa yaxsha nangu ko tudd siddéem ba Jibril toog la ko dikkee dikkee na ko waliw waliw seen bakkan mi ngi ci bokkoon keroog ñi doon si waliw ñi doon waliw ñi doon waliw ñëpp ba yonent dem ba yàlla jox ko sharia jox ko xaqiqa jox ko jabarut subhaanallah fa awha ila abdi ma awha wallah euh, nangu ko wax dafa ne fa awha ila ngoog yonent bi di delsi ba ci Muusaa ci juróom-benneelu asamaan alayhi salaam mu ne ko ah yow li liñ la jox ci julli bari na juróom fukk te bani Israël li leen yàlla joxoon mooy benn rek gee be gee te munuñ ko woon yow say nit ni ñu gàttee fan ak ni ñu mati mathématique ah demal mu wàññil la mu dellu Muusaa wàññil ko yàlla wàññil ko juróom mu ñëwaat mu ne ko tee nga de mu wàññil la mu wàññilaat ko juróom ndeke doonul baaxu Muusa rek yem ci may ma ma xool la gi mu waxoon yàlla ne ko lan taraan yi ah euh, ru'yatu ak ru'ya ak nazaratu du benn ndeke Muusa li mu bëggoon mooy gis yàlla googal ru'yatu boobu ba yàlla ne ko lan muy gis ku gis yàlla moom muy dolleeku muy gis ku gis yàlla moom muy dolleeku nee nañu ruuxu Cheikh Abdul Qadir Jilani ne ko nag doy na la ci li nga bandamtiku gis nga ko gis yàlla gisaan nga ko gis yàlla muy weegi yow rek doy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël tenxam dóor ko ci ruuxu mbaggu ruuxu Cheikh Abdul Qadir Jilani ne ko anta amaama nabiyun min anbiya illahi wa rasul wa rasul min ar-rusul bani Israil Ah, mu ne bul bul bul xàcce moom ci kàddu yaa ngi ci kanamu aw yonant mu ne ko moom nag xàccewoon naa ku ma gën a foor di yàlla ruuxu Cheikh Abdou Qadir Jilani wax loolu yonant bi setam la set dafay am lu bëri ci maam ne ko ba ko yàlla ne maatil ka bi yaminika loo yore ci sa loxo ah mu ne hiya asaaya sama yat laa yore yàlla noppi tontu ko lu mu ci teg waaxus waxtu wakwaaliha dama cay sukkandiku mooy dox yàlla ba tey tontu ko de mu ne waaxusu bi ala xanam yi ba ci laay acca accalee xob yi sama jur di ci lekk ma leen ciy dàq yàlla noppi rek de mu ne moonte yow yàlla waxoo de waaye wala fiya maari bu uxra am naa ci yeneen ajo de pour bëgg yàlla waxaat muy dégg baatu yàlla neex neex boobu ndax bu yàlla di wax cër yépp ay déggandoo ni nopp di déggee noonu la siddi di déggee caas noonu lay déggee lépp noonu lay déggee marqué loxo boobu nag moo desoon ci moom ndax ku dem ba toll ci maqaama boobale euh, ci fardiya euh, mun na waxaat luy bidaa moo tax ñii coow ci rajo bi coow bëri na tey rajo yi bëri na naa wax rek ngay diingat mag ñi rek du leen jikk du leen jik du leen jik am na yàlla dimbale yaa rabbi fi may jeexalee nag waxtu bi mi ngi bëgg a dem waaye tisfaar gi danañ ci dem ba ci kanam muxtaar bi lu ci bëree moo ci des li ma musta wax ci jamono mooy maa ngi ciy wax tey mooy politique tey maa ngi wax ci politique li ma dugal ci wax ci politique mooy jàmm réew mi li xew Libi xajul fii senegal diggante dëkk ak dëkk du mot vingt Libi mun ngaa daw cent kilomètres doo gis dëkk ñaata ci ay junni ñoo dee foofale ngir benn jëmm buñ demee yowmal qiyamat waa lu la rey Xaddafi laa doon dimbale loolu lay la ci yàlla du lay ci yàlla politique bi nañ ci ànd ak ngor ànd ceeg diina ànd ceeg nite ñu set sellal comme moom lañu gis moom lañuy doxalee jamono aw ñi ci nekk nañu rafetal mbir mi réew mi moomuñ ko dañ cee bokk danaa taal réew mi lii kàddu gu diis la yéen bu leen doon ay otage ñoom am nañu ay paasu avion ñoom ministres yeeg députés yi ak sénateurs yi mun nañu taal ay avion dem tëdd Maroc wala dem tëdd Mali man mënuma dem bàyyi leen yéen munu leen dem bàyyi ma bu musiba amee ñun ñoo ci bokk yem ñii ku ci am ay dërëm poosam la koy def du ci suñu poos la koy def bu ñëwee ci kaw gi di campagne bu ñu génnee rek dañuy jël seen loxo daal di ko raxasee ay eau de di naan ay ndoxi Evian ngir microbe bi waa kaw gi te yéen leen fal bu ñu xasee falu du ngeen leen gisati ba bu ñu bëggee falooti la ñuy ñëw sama baay ak sa baay sama maam ak sa maam yépp fenn la politique ñeent tànk la baaxul ŋàññ ku la deful dara yaa ngi ŋàññ ministre bi ba muy jàng ban kaye nga def ci saakam kon yaa ngi tooñ tagg ku la defalul dara diw moo baax lum la defal danga bëgg am dara ci kalpem bi rek ki nga àndaloon nga jàmb ko seetal ñi àndoon ñëpp jàmbonte nañ nga wax fukk ba ñu gëm la nga def benn bàyyi juróom-ñeent lii mooy politique ñii duñu ay homme d'état ay homme politique lañu homme d'état mooy seet maslahay réewam donte moom daf ci écrasé wu waaye homme politique dana xeex di wax yépp poosam moo tax ku ci falu tey balaa déwén néega boo gisee këram danga koy yéem seen yenn kër duñ ko nangoo def seen tur duñ ko nangoo def seen turi jabar dañ koy def ci turi ñeneen ngir dañoo sàcc alalu réew ay milliards ngay dégg rek ana tël yi ay milliards ngay dégg rek ana fu ñu teg baykat yi ñun bu ñu demul déeg na eh, napp demuñu tool ba bay demuñ ca gétt ga sàmm demuñ ca luuma ba commerce dañuy fande ñoom seen lépp maase na oto yu ngand climatisé ñu def ci tent doo xam ko ci biir nga romb ñu ñu tuddee la drapeau nga dem joxe fa ay million romb jàkk ji si jaade bi yëpp dafa ràpp jàkk ji nga romb bunt yëpp dafa damm jàkk ji nga romb seng yi ngelaw li naawal na ko te cinq cent mille mun na ko defar nga joxe ci fële ay million te bu ëllëgee boo dee duñ la yóbbu ci stade ba ngay fekke ji làmb waaye dañ lay andi ci buntu jàkk ji nga xam ne moom nga romboon ne allahumma innahu abduka ibnu abduka ibnu amatika tur bi nga bañoon mooy jaam moom tey tey moo la jig wallahi kon dégg nañ kàddu gi waa ñi fi nekk nañu xalaat ñi fi nekkoon ana Senghor ana Modibo Keïta kenn mu mënutoon a xippi xool ko ni mu ragloo ni mu njoolee ba ni ñu dijjee ana Sékou bu doon wax sa rajo bu beesul haut-parleur bi dafay toj ana Sékou Touré ana ñoom Amani Diori Ahmed Ayijo ñoom Mukhtar Ould Daddah ñoom Mohamed Cinq Ahmed Ben Bella ñoom Habib Bourguiba Jamal Abdou Nasser général de Gaulle maréchal Pétain George Washington Ronald Reagan hmm? ana ñooñu jeexaluñu ku ci defoon lu baax tey bu ñu lay tàgg say sëg siggi ku ci defoon lu bon say sët tey bu ñu lay bu ñu lay tudd ñu sëgg ñi fi nekk nañu xam ne fa la ñuy mujjee ji fa la mujjee ji yéen ñu yore ay carte nara wote ji bu ngeen ko sànnilee ku yées du ngeen jéggi seraat yowmal xiyaam bu du yàlla laaj leen dellu ci suuratu wasaafaati waqifuhumu innahum mas'uluun gaay bu ñu dem de yàlla na malayka yi gaaw leen bala ñu jéggi siraat waqifuhum innahum mas'uluun ñooy responsable ñoo fal ñoo tax kii yàq réew mi falu moo tax kii yàqal julli di falu waqifuhum innahum mas'uluun dégg nañ ko yàlla soog a génne kayit bi na joxoon nañ la budget nangam nga dem tabax benn kër ci réew sangam nga jënd oto sangam nga def station essence nangam kayit baa ngi nii waaj ji daal di tiit mali hazal kitaab téere bi mooy lan laa yugaadiru saghiratan wala kabiratan illaa ahsaha wa wajadu maa amilu haadiran wala yazlimu rabbuka nga gis ministre bi daal di tiit député bi tiit responsable politique bi tiit bay pat-pati ne ah yàlla bii téere nga ma jox lan la moom bàyyiwul dara yu ndaw yi ma defoon ak yu mag yi ma defoon yépp takk na ko ñu fekk li ñu liggéeyoon foofu yëpp kero yowmal qiyaamati laa tubqi wala tazar lawaaha lil bashar ñu bàyyi xel ci yii ñoom bu ñuy xeexoo kenn ku nekk am na étage R plus 2 R plus 3 ñun ci ay néegu ñax la ñu nekk ñun bu ñuy dem ci tali di xaar oto ñoom dañuy jaar wiif ak seen 4 x hmm? kon na ngeen bàyyi xel ci jamono dem leen réew mi ñu tuddee Zimbabwe ñu ko doon tuddee Rhodesie ñaar ñi fa doon xaccoo Robert Mugabe ak Morgan Tsvangirai nit ñi reyante nañu ngir ñoom ñaar ba am ñu dugg ci àll bi seen gétt yi ñu taal ko seen kër ñu taal ko amatuñ lu ñu lekk ba dañ doon naan ci déeg yi feebaru choléra di leen dal ñuy dee naka lañ mujjee ñaar ñu ñu taxaw ci kanamu caméra di nuyonte di muuñ ñu leen di photo ki dee li muy wax ji yàlla ah ka ca toppoon Morgan Tsvangirai lan la am ka ca toppoon Robert Mugabe lan la ci am lâché demal réew mu ñu tuddee Kenya fi papay Obama jóge xàccoo gi fa xewoon diggante Kabaki ak Layla Odinga reyante ci reyante ci tey ñoom ñaar ñooy toog ci benn taabal di naan yu sedd ana miskin yi doon reyante ngir ñoom kon ñii fi nekk tamit ñoom ñëpp benn bi loxo kenn setul kenn ku nekk ba muy jóge kër baayam di jëm Dakar amul woon dara te salaire mayu ko li mu am turi réew mi la ñu yalwaane jee ñu jox leen ñu ci bànneexu faluwu leen amu leen koy falu lu ngeen di reyante topp leen ci parti Seydina Muhammad mooy la ilaha illallah Muhammad rasulullah du ngeen dellu gannaaw mukk keroog bu ñu leen jullee ba gas dugal leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeram fekk leen foofu di leen wettil ba yowmal qiyaamati coow bi nag li koy dakkal moo gën li koy yéegal boo gisee ku taxaw fële ah waxam soppi soppi soppi soppi soppi andil andil micro bi dama yor soppi soppi soppi déglu leen rek dana xoox bu xooxee dana noppi nit mën mënta dëkk di wax rek bu bu nit taxee fale soppi soppi soppi bàyyi leen rek bu xooxee dana noppi bu ñaqee dana bàyyi bu bàyyee bu toogee waa keneen tam mën na jóg naan sappi sappi sappi comme déglu woon na so soppi déglul sàppeem moom tam bàyyi ko dana xoox léegi bu xooxee dana bàyyi nga ñibbi mu ñibbi xeex du am waaye nga ne soppi moom mu ne soppi nga yëkkati kurpeñ mu yëkkati kurpeñ dóorante daf fay xew te bu dóorante xewee loolu xaju suñu diggante ñun suñu ngénte ñun ñoo ko bokk suñu dëj ñun ñoo ko bokk suñu céet ñun ñoo ko bokk ñii bu ñu tax ñu tasaaro am na ku taxaw fale di yuuxu bennoo sigil Sénégal bennoo sigil senegal nañ ko bàyyi léegi mu sonn dana dana noppi bu sonnee dana na pat keneen jóg fale bennoo sëggal Sénégal kële sigil la kël sëggal la déglu leen ko rek dana sonn moom tam mu noppi jàmm ne ñooy waaye nga wax li nga bëgg wax ne keneen di wax lu mu bëgg mu jur musiba lii mooy andi fetal yéen ñu jàng science science physique ah chimia wala science euh, science na euh, physique wala chimie dañoo ne percussion percussion bu jéggee day dafay jur explosion boo bësee ba mu ëpp rek dafay kalaate kon nit ñi moomuñ leen ummatu Muhammad lañ kon nañu rafetal wax yi Gazafi di Mohamed euh, di Abu Munyar Mohamed Gazafi wax lu rafet dafa baax bay réewam commencé coow rek moom moo njëkk a taxaw ci digg réewam mu ne saddul jurzaan saddul jurzaan maa taxaw su minhu téye leen kañe yi téye leen kañe yi bu leen ragal kañe yi fu ñu ko mujj a fekk ci paxu kañe ah ba muy dee fan la dee ci pax lañ ko génne ci biir foos yi bii jaar ci ron tali moo tax yàlla ne wa qulu linnaasi husnan ngal ngay wax lu baax bu la ay nit doyloo ba jiital la na nga doon jaamu seen soxla waaye maa yore doole ji doole ji kenn rek moo koy rek mooy Allah Allah tëj nga waa ji yóbbu nga ko dik yóbbu nga ko gendarmerie yóbbu nga ko police da nga dee ngeen daje yowmal qiyaamati alaysa allahu bi ahkamil hakimin yàlla atte seen diggante subhaana zil mulkal malakut fi may jeexale mooy sama mbokk doomu sëriñ si ak sëriñ si sëriñ si doomi sëriñ si alal gi leen gouvernement bi di jox ay impôts yu ñu dajale la ay juuti la lu ñu waroon a defaree réew mi la ñu jox la ko fi muy mujjeg yow mooy da koy fajo xaalis bi dafa araam boo ci ñaanalee nit yàlla du ko nangu moo tax boo amee soxla demal ca ña tëdd ca bàmmeel ya ñoo ëpp lijaaba nga ñaan seen barke ñi fi nekk amatuñu lijaaba dañoo lekk lu araam te Seydina Muhammad ne ku sa lekk araam sa naan araam sa sol araam nga taxaw mu araam fan la yàlla di yow sa ñaan yàlla kon ay sëriñ nekkatuñ fi ay chef de canton ñoo fi nekk ay taalibe nekkatuñ fi ay dak ñoo fi nekk dem leen woteel diw jël leen carte yi ngeen déglu ma bila fayda moom dana dem nga des fi yow moom dana foo yow doo fa lekk desal ak alquraanu yàlla gi doowul ne dañ ko andi wala andiwuñ ko dé man dañ ma topp ba ma sonn wallahi allazi la huwa ba ci tabaski bi moo ci mujj waaye li ñu yàlla defal maag yéen doy na bu njëkk xew yii man kenn man maa doon def kenn daaw ma ci fekk waaye yéen a ko yenu yàlla na yàlla fay leen démb ba may génn sama néeg daf ma jaaxal sa samay doom samay jarbaat samay sët samay xarit samay am di jàmb kenn ku nekk ne bis man maa ci taxaw yàlla na yàlla fay leen ya rabbi wallahi da ko bari le da ko barkeel le fa minkum wa ilaykum ci yéen la bawoo ci yéen lay dellu rek yaa ngi takk sa tànt nga ne Seydina Mohamed moo tax nga takk ko waaye maa ngi nuyu président conseil économique et sociale sénat directeur ministre sénat wala la président sénat président assemblée doo wax yàlla doo wax yonante bi doo wax benn waaju baax ministre de l'intérieur nii dong nii dong nii dong nii dong lii dana yóbbu dina kanam dem nañ ba sëriñ si dañu leen a yab léegi ndax ñu ngi daw ci buntu ministère yi rek lettre yaa ngi dem téléphone yaa ngi dem ñu ngi sol seen daal di def rek dem nañ ba valeuru diina ñu ngi ko bëgg a dindi lii du ñu jig de du ñu jig de nañ des yàlla des ak Seydina Muhammad yoon bi fi xaadimu rasul bàyyi woon yoon bi fi maam alxaji Abdoulaye Niass bàyyi woon nañ topp ci loolu bu ñu am tiituwaay bu ñu am ragaluwaay nañ seet yàlla rek waa nañu seet intérêt doomi aadama yi bu ñu seet suñu intérêt yi poos sëriñ Saaliwu Mbàkke yal na yàlla taas ci barkeem dafa joxe ndigal ne nañ dem fële ci poroxaan ci kii xel xelxom nañ dem xelxom am na benn birig foofu ne nañ ko dajji ah ñu ne sëñ bi buñ ko dajjee mu des pax di kon néeg bi dootul neex a nekk de mu ne waaw dafa am lu nekk ci biir nañ ko dindi ñu dem ñu dindi birig boobu ñu dem fekk fa gunóor ndeke birig kër la birig kër bañ koy mool ndeke gunóor gi gunóor du ngeen gunóor mooy comme ay jaalaali ay jànkalaar ak ay ay kii euh, a toxadit gunóor boobu bonk dañu ay jargoñ bañ ko ubbee ñu fekk loolu ci biir mu ne nañ ko fëgg ñu fëgg ko mu ne nañ delluwaat birig bi salu yal na yal na ci barka man waxaguma kiraama bi waaye ku dem bay bàyyi xel gunóor kooku dina lor doomi aadama dégg ngeen kàddu bi kuy protéger kuy dimbale gunóor ku koy génne ci mball ku koy génne ci musiba ak balaa kooku dina lor nit wallahi du def benn bés ku baax ki man maa ko tuddee Cheybatul Hamd di bàyyi Alaaji Abdou Aziz si euh, ba mbaaxam bi jekkam bi dama doon gis sama waajur bu ko déggoon muy waxe mu ne ah fasihul lisaan ah ku rafet làmma ngi mi ngi wax si ah lu mu doon def dana dégloogum euh, góor gi daf ko bëggoon bëggal gu dem dayo yal na yàlla fay leen ñoom ñaar ñëpp yaa rabbi yal nañu saafante ci aljana yi gën a kawe Alaaji Abdou Aziz radiyallahu ta'ala anhu dafa jóge ci jàkk ji ci njël mu wasifa ba pare ci lëndamaay gu tuuti googu ñu gis mu sëgg di xool ci suuf di sëgg di xool ci suuf xam nga boo màggee na ah benn ci njaboot gi gis ko foog ne dara def ko réer mu ñëw ci na ko góor gi lan la mu ne ah lii ma gis nii de dafa niroog xorondom te xorondom day eh, néew na bu doxee moom kenn de dafay dox ci bi mbooloo ay moromam du jomb ay ay mbokkam dañ ko réer wala mu réer ay mbokkam seetal fan la ay xorondom nekk ñu seet ay xorondom foral ma ko mu for ko ñu teg ko ci biir xorondom kuy sàmm xorondom melentaan kooku dina lor nit yow nga ne taalibe nga ci ñooñu ngay def naka su dul noonu waaw bool nag boo lekkee wax nga ànd encore nag numéro ba jarul nga koy gis waaye ñaraas ñaraas ba gis numéro ba rek dama koy lekk ba mu jeex lii rafetul mos nga tuuti demal nga jaamu ci yàlla nga jéggalu yàlla li nga def eh, eh, ñeneen tamit eh, seet nu ñuy def waaye di xuural baat di tëbaka daal rek da nga musa na yàcc da nga musa na yasar tëdd ci buntu jàkk ñu yóbbu la sëg ya nga def fa yàgg yàlla kese kenn du ànd ak yow kenn du ànd yow kon sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp waa maa ngi leen naan déwénati leen di nuyu corps paramilitaire yi fi ñëw yëpp Eh, ñi sol mbubak ñi solul mbubak ah, ñi nga xam ne ñu ngi jéem naka la ñuy sàmmee naka la ñuy aare ñu ngi def lu baax lu nekk yal na yàlla fay leen wa eh, ñi mbir mi yal na yàlla fay leen eh, presse bi di RTS di Walfadjri di Dunia di ban Alfayda déedéet ah, kii Sud FM Sine Saloum wala Saloum FM alfaydatul ibrahimiya euh, mooy suñu caméraman bi euh, di njabootu cheikh al islam Mawlana alhaji Ibrahima Niass yal na yàlla taas ci barkeem presse bi bind ñiy liir ñiy wone ñépp nuyu naa leen am di jàmm fu ñu jóge penku sow ndeyjoor càmmoñ yéen ñépp maa ngi leen di ani ce ani baraje alakaw saras yi ni Eh, njoko njal njoko njal njoko njal fiya paax eh, lan laa ciy on jaaraama eh, sigi doon sigi doon yo Allah yob on mojjere yo Allah jiutnu balde sel nana tarde incha kon dañuy julli ñaari rakka yi ñu soog a julli tisbaar incha allah taala la ilaha illa